mooy li jëm ci wàllu alxiyal mooy teg ay teg ay plan ngir parce que mooy alxiyal mooy xiila mooy mooy mooy mooy mooy teg plan rek ab dil teg benn affaire ngir mën a génn ci benn mbir moo xam ne comme bu dee ndax ndax xiila en fait dafa dafa ay ay ay ay ay ay ay façon bu dee dafa nekk loo xam ne nit ki yàlla da koo xaraamal dara comme lim mu wax ci juif yi ñu xaraamal leen li nga xam ne mooy mbaam medd yi ñu daal di dajale kii yi nu mu tudd gerees yi xóoyal def ko liquide kii ko ba pare di ko jaay mais li loolu mooy bu dee yow luñ la lu sharia xaraamal la nga bëgg a contourner li naan contourner la loi ba daganal lu yàlla xaraamal mais li la koy daganal bu boobaa loolu day xaraam voilà moo tax xiyal xiyal yi dafa am ay façon comme ñoom lii ñu def te tamit noonu lañ defoon ci napp jën napp samedi bañ leen teree napp samedi parce que ñoom ñoom liñ def ñu daldi jël seen mbaal yi di ko dugal ndax bañ ko defee ko buur yàlla da leen daganal lépp ñuy ñuy jéem a teengal mbir yi ba far mu tere leen nag napp samedi comme ci comme niñ ñoom niñ jàppoon léegi ñu gis ne jën yi léegi ñoom mais samedi yi dañuy bari quoi te samedi dañ leen tere napp léegi nag pour contourner loi bi ajjuma la ñuy jël mbir yi daal di dugal fii lii mooy mooy mooy kii nu mu tudd filet yi waaw sama gars yi lébu yi ñoom xam nañ ci dara ñoom ñuy dem ci ci ci géej gi ak seen fila tourne yu rëy yi yu di gaal yooyu dem def ay semaine ci géej gi ñëwaat ñoom nag li ñoom def mooy gis nga euh, file fii file yi ñuy kii jàppe kii jën yi di leen sànni ñu ciy dugg comme que dañ leen tere samedi te samedi la jën yi ëpp ñu daal di jël mbir yi dañuy bàyyi ba àjjuma ñu dóor ko ci kii bi placer file yi bu ko defee jën yi buñ ñëwee samedi dugg ci bopp fees bu dimanche jotee ñu xëcc na ñun bon respecté nañ liñ ñu waxoon nappuñu leen kii samedi buur yàlla def leen ay ay ay golo ñu ne leen kuunu xirada nekk leen ay golo xaasi iina yoo xamante ne yu torox la ngeen di doon yu perte te torox mooy ne façon boobu dafa xaram ndax xam nga nanti waaye saab saab ndane qaatalallahu yahuuda ñoom dañ leen a tere shuhumaha graisse yi ñu daal di koy jël dajale ko daal di koy kii transformer après ni dañ koy jaay mu ne yàlla leen yàlla rëbb kon mooy ne comme que boo xam ne moom day la mooy dafa nekk boo xam ne moyen la nga dem ci liñ lay tere bu boobaa loolu day xaram comme liñ la wax ci juif yi nii ci wàllu liñ leen ne teraleen mépp ñu ne dañuy fexe contourner ko ngir mu baax ngir ngir ngir contourner la loi daal liñ naan waaj day contourner la loi loolu day xaram ah waaw waaw waaw loolu moom foog naa ñaari nit ñu xelu tooguñu benn kii bi ci di ci ah, di ci xalaat mais loolu benn la waaw am na beneen façon boo xam ne dafa xaram am na beneen façon boo xam ne dafa xaram mooy nga fexe yow li nga xam ne ak neen la hein mu leer na ne waa amul waa moom de façon amul amul amul mooy ne c'est nul quoi affaire bi lii du droit wam ñàkk na ko ak neen la yow nga bëgg a ñëw saxal neen googu jaare ko ci say pexe euh, loolu ban exemple laa ci mën a joxe waay mooy yow euh, euh, xaaral ma xool ci ci gars yi yi des fois xoola <laughs> mooy waajoo xam ne même waa ñu koy défendre xam na ne saa yi moom en tout gëm na ne waajee def moom gëm na ko tax gëm du lu mu gëm rek mais ay preuve ko wane mu ne ko léegi ni may def dinaa xool ay problème moo de procédure ci daal ba ba gaa yi def nga léegi nag on va essayer de de t'extirper génne la xëcc la ñoom dina génne la ci problème bi nga ne mooy ba yow neen gi nga def ñu mel ni finalement dañ naan bon def na ne am na ci benn angle boo koy xoole baax na alors que noo ko xoole ci benn angle waa ji moom fii mën a day jouer ak éloquence am xam dossier yi kese mu fexe jaare foofu ba neen gi waa ji def xam na ne lii moom du yoon nga jaar nga bu far kiiwal ko ngir dëgëral affaire bi ak nguur walla ñu am doole yaw mu leer na la comme waa xam ne dafa sàcc suufu jàmm parce que grand commerçant la wala wala yow politicien la yow nga nekkub notaire wala ñu mel noonu fexe li jënti ay këyit teg ay plan teg ay pexe ba bëgg a dëggal ne waa moom li nga xam ne yow leer na ne moomu loolu dafa xaram façon façon dil yooyu dafa xaram ci sharia dafa xaram ay def ko ñu naan sa ay nag wuu c'est un grand non t'es pas un grand t'es mince yow t'es mince waaw t'es que zéro au moins parce que li nga def mooy fekkuk neen ak caaxaan nga bëgg koo saxal waa ji leer le moo tooñ ci jëm alalu jàmbur nga fexe ba loolu nga bëgg nga fexe ba convaincre ñépp que ne finalement waa ji alalam la quoi hein loolu dafa xaram façon façon xiyal boobu waaw wala nga fekk dëgg mooy contraire bi rek nga bëgg teg ay plan ba ne mbir mii du dëgg quoi ngir neenal dëgg façon plan yooyu it dafa xaram loolu it dafa xaram façon plan yooyu dafa xaram nit def ko si fekk dëgg gu ne weng saat gu gu gu taaju nga fexe ci say plan ba fexe ba gaay jàpp ne noonoo dootul dëgg loolu it façon bopp dafa xaram lépp loo xam ne tamit yàlla da koo xaraamal yow ngay fexee def comme ni juif yi def nii euh, naan naa ko def naa ko def xam nga loolu sax loolu dafa garaaw comme ñu xaraamal sàngara sàngara lañ xaraamal naa ko fexee def kii liquide la quoi sàngara mooy lu ñuy naan man naa fexe def ko loo xam ne dañ koy lekk mooy naa ko fexe def ko ci loo xamante ne nii mbir mi dootul nekk lu ñuy naan mais ay genre ay ay ay ay ay ay kii la ay croquettes yu ñuy yoo xam dañ koy mën a croquer di ko mën a yéey bu ko defee loolu kon surbul xamri lañ wax naan sàngara alors que lii kon du naan mooy loolu dafa xaraam ndax mbir mi tax ñu koy tere muy liy màndilee mu ngi ci ba léegi waaw mu ngi ci ba léegi nga bëgg a contourner la loi loolu mooy lu jëm ci wàllu alxiyal yu xaram yi am na yoo xam ne nag day dagan léeg-léeg sax mu toll fu muy nekk farata waaw mooy ci yoo xamante ne nii euh, xam nga jur yi liñ def dafa garaaw quoi dañ leen tere euh, graisse yi ñu daal di koy dajale. def ko liquide jaay ko lekk njëg pour ñoom léegi ñu naan en ñun li ñu tere lekkuñu ko waaw lekkuñu ko ñun daal alal ji lañ fexe ab jot ko te jaayuñu ko graisse nañ ko xame woon dañ koo defaraat transforme loolu dafa xaram léegi nag mu des fi nga xam ne moom loolu daanaka day nekk sax loo xam ne farata lay doon mooy ne yow ab neen lii neen la nga xam ne gars yi ñoom <laughs> mais aay nañu mais capable nañ ak seeni vraiment talent yi am que ne gis nga bu ma ñëwee di wax kii rek normalement nii gars yi dañuy lekk sama alaw quoi sama àq lañuy ñuy lekk ma fexe def ay pexe waaw. fexe teg ay pexe ngir daal di jot ci li nga xam ne sama àq la wala dëggal wane nit ñi ne lii neen la toppal ko fëre wala saxal li nga xam ne mooy dëgg waaw loolu noonu day mën a nekk xoola exemple exemple waa ji nga xam ne comme nañ jël exemple suuf si ñu doon wax sànq waa ji moom suuf si am benn waay jóge nële parce que moo ko ëpp ay kii moo ko ëpp ay ay ay ay ay ay ak ak notoriété bëgg jaar ci kawam bu boobaa teg ab ay plan ba mën ba mën a saxal këne moo moom lii neenu waa ji loolu day dagan waaw day dagan ah xoola exemple Seydina Yuusuf bi alayhi salaatu wassalaam li eh, mu def ba mën a récupérer frère te tamit ci noonu ci la baayam Seydina Yaaqub ak waa ak yaayam ak ñooñu mën a dellusi mooy xam nga lool ci xiila la bokk mooy le fekk ñu jël li nga xam ne mooy nattukaay bi biñ doon leen doon nattale ñu def ko ci saagu frère bi pour récupérer frère am waaw parce que benn la ko daloon man na koo dal ci kii man man na dal frère am bi ci ñii mu àndal te ñii même personne yi ñoo ko ñoo ko dencoon loolu man na ñoo ko sànniwoon ci teen ba tamit moo doon moyen boo xam ne hein ngir man leen a indiwaat xam nga wax na leen sax bu ëllëgee bala ngeen fee ñëwat ëllëg hein moo tax bi njëkkee ñëw mu ne leen ndax dangeen am benn frère ñu ne leen waaw mu ne leen waaw gis nga gis nga ni mu tege plan boobu ne leen nag bu ngeen fi ñëwatee laa kay la ko indi fekk indiwu ngeen ma seen frère bi ngeen bàyyi foofu ñu ne ko ah lu ñu ne waaw nañ ko def waaye loolu dina jafe de parce que lañ defoon frère ba waxal bi seen biir grand frère am ba muy Seydina Yuusuf taxamuñ noonu moom lañ moom moom mooy kii mooy buur bi pour ñu am euh, bàyyam d'accord dina jafe de waaye finalement ñu d'accord <laughs> finalement ñu daal di d'accord mais mooy plan yi mu teg ba ëppil leen ba mën a ba géntam ga nga xam ne moom la gisoon daal di dëgg mooy ne loolu day dagat hein lépp lu nit di def na ngir mën a récupérer loo xam ne ak tooñ la guñ ko tooñ walla loo xamante ni nii neen ngoo xamante ne nii gu gaay bu a mu dindi ko loolu noonu day nekk loo xam ne plan yooyu day dagal waaw plan day dagan bon léegi euh, bari na nag ci par exemple boo seetloo fuqaha yi rahmatullah alayhi xiyal yi en général dañ naan xanafiye yi ñoom ñoo ñoom ñoo gën a man ci côté yooyu mooy <laughs> mais bon cela ne veut pas dire que dañuy teg ay xiyal ngir di eh, eh, neenal ay neen walla ñuy eh, dàq ay dëgg non parce que même imam Abu Yusuf daal dina ciy bind ab ab téere voilà xam nga loo mel noonu la Seydina Ayub defoon du suñu boroom naan ko waxul bi yadika turqan mooy war naan ko fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab mooy ba mu waatee ne dina di la dóor soxna sax mu ne ko léegi ni ngay def jëlal ay ñax yoo xam ne danga leen di boole lu tolloog li nga waxoon nga koy dóor nga dóoru ko benn yoon bu ko defee téeméer ya nga waxoon benn dóor la te du ko gaañ loolu façon ci xiyal yi la moo tax affaire yi mooy daal pour gàttal lépp loo xam ne moom day xaraamal lu dagan wala muy daganal lu xaram ci ay ay ay ay ay ay pexerooy te loolu day nekk loo xam ne lu xaram la waaw par exemple mënoo jël ne comme ci yàpp yi ñu doon wax noonu nga ne man yàpp bi daal naa fexe transformer ko de telle sorte que def ko ci say produit yoo xam ne du feeñ quoi dootul nekk loo xam ne naan lii yàpp la boobaa dañ naan mbir mi fekk mu ngi ci am effet day nekk loo xam ne lu xaraam la waaw manoo ñëw ne man sàngara lañ ma xaraamal léegi bu may togg damay jël benn toq def ci wala ñett bu boobaa affaire bi day évaporé bu évaporé wu dooru fa des dama naan kon bu doon ne loolu pourquoi mu ko ciy def bu boobaa loolu noonu façon xiyal yooyu du dox wallahu taala alam